ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu gis suuratul jumu'a ñu gis saar bi nga xam ne moo ci tegu di suuratu saf saar bii nii suñu boroom tabaaraka wa ta'aala mu ngi ko wàcce fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam li tax nag saar bii nag wàcc ki nga xamante ne nii mooy al imaamu al imaamu naka noonu ak al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal di borom ngiiru Hanbali naka noonu al imaamu Daarimi nekkoon sëriñ ci imaamu Muslim rahmatullahi alayhim dañoo solo jële ci yoonu boo xamante ne nii Abdallah ibn Salaam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom ndongo la woon sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañoo masa toog ñun mbooloo ci saxaaba yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi nee na ñuy fàttali wante nag bi nga xam ne ci lañ toog noon di fàttali wante ñu ne ah ñun de bu ñu xamoon jëf ji nga xam ne moo gën moom la borom bi gën a sopp de kon doonante kon doonante kon dinañ ko def nee na suñu borom daal di wàcce saar bii nii muy sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa huwa al-azizu al-hakim muy suratu safi bi nga xamante ne nii abdallah ibn salam radiyallahu taala anhu nekkoon foo réew boo xam ne dafa tuuboon dugg ci lislaam gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi ñëw yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëw jàngal ñu ko ba nim koy jeexale taalibe bi ko jële ci moom di abu salama ibni abdirrahman di ndonga ci moom nee na moom itam abu salama nee moom suñu sëriñ bi di abdallah ibn salam jàngal ñu ko ba mu jeex moom itam ko ko ci moom di eh, yahya ibn abi kathir moom itam mu ne noonee la ko sëriñam bi jàngale woon moom it ba mu jeex noonu la continuer loolu ci xam-xamu xadiis moom la ñuy wax musalsal moom la boroom al bayquniya di wax naan musalsal qul ma huwa ala qul ma ala wasfina ta mithlu ama wallahi anbani alfata kadaka qad haddathanihi qaa'ima aw ba'da an haddathani tabassama loolu la ñuy wax ci xam-xamu xadis mooy musalsal mooy ku nekk rek ba ngay ba ngay nangu xadis bi di ko toxal di waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom na mu ko defe woon ba mu koy wax di wax wax bi noonee xaal ba mu nekkoon état ba mu newoon ci noonee yawit nga koy toxale say taalibe ñoom it nu nangoo ko noonu di ko toxale noonu kon saar bii nii mooy su di suñu boroom mooy suuratu safi muy tàmbali mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande yaatu lay tàmbalee mu ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul mu ne sabbaha sabbal na lillahi ñeel borom bi tabaraka wa taala maa fi samawati lépp lu nekk ci asamaan yi wa maa fi l ardi ak li nekk ci suuf yi wa huwa ta moom borom boobu ñuy sabbal al aziz mooy ki noot ci nguuram al hakimu ta mooy ki xereña yatte mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm lima ana lu tax taquluuna ngeen di wax maa la tafaaluun mooy ngeen di wax loo xamante ne nii bu jëf ba jotee dina jafe ci yéen de mooy yéen de leen sant rek li leen yàlla teg moo tax yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi doon wax naan la tatamannaw ahadukum liqaa al adu doon wax sahaaba mi radiyallahu anhum naan leen bu kenn ci yéen di mébét dajeek noon yi waaye mooy dee leen ñaan borom bi li nga xam ne mooy alaafiya mooy nekk ci jàmm waaye di ndax bari na koy laaj naan man de bu ma fa newoon wallaay bu ma fekke woon ba dara Uhud ah borom bi tax fekke woo ko xam na li tax de léegi nag loolu lay tere nag mooy di wax yoo xam ne di jël engagement yoo xamante ne nii bu jëf ko jotee doo ko def de moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu eh yéen ñi gëm yàlla yéen ñi toogoon noon di wax bàyyi leen leelu ndax yi gina li yàlla gina sopp da baa bu leen ko tegee mbaa du tar ci yéen kon li ma taquluuna lan moo tax ngeen di wax maa laa tafaluuna loo xam ne bu jëf jotee dina jafe ngeen jëf ko du ngeen ko jëfe na ngeen ko waxe woon de kabura rëy na màgg na maqtan am sànj moo xamante ne nii lu borom bi bañ loo xam ne am sànj mu mag indallahi fa borom bi tabaraka wa taala loo xam ne lu abu mi naabul la waay indallahi fa borom bi an taqulu ngeen di wax maa la ta'lamuna la la taf'aluna loo xamante ne nii du ngeen ko jëf mooy nit ki daa ay waxam daa war di dëppook li nga xam ne moom lay jëf moo tax kon loolu la mu ne inna allaha dëgg-dëgg borom bi yuhibbu alladhina yuqaatiluuna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyaanun marsuus mu ne inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa ta'aala yuhibbu dafa sopp alladina ñi nga xam ne yuqaatiluuna dañuy xare fii sabilihi ci yoonam saffa nekk ay sàppe nga xam ne seen xol yi nekk sàppe ñoom itam ñu nekk a nikk benn ka annahum ñu mel ni boo leen gisee bunyaanun ab tabax marsus boo xamante ne mool yëkkat bu ba ya ya tabax kii bi dafa rangaloo ba dootoo xam ne ti ban birig mooy birig bi wëg lee nekk benn noonu la borom bi daal di soppe ñi nga xam ne ñooy kër kër yi tay xare ci yoonam mel noonu la mu ne wa id qaala fattalekul ba nga xam ne moom la wax Muusa sayyiduna Muusa alayhi salaatu wassalaam di yonente banu Israil li qawmihi ba mu waxee ay ñoñam waa banu israil ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ li ma tu'zunani ana lan moo tax ba ngeen may lor kàddu gu ñaaw ku ne ngeen teg ma ko li ngeen di ñaan bu leen ko borom bi defalee ba ma wax leen ne borom bi nee na ngeen def lii ngeen weddi ma ne ma di yow li ngay wax du dëgg comme niñ waxoon ci suuratul baqara ak yoo yële yu bari ak ñi nga xamante ne lor yiñ ko doon lor ba suñu borom bi ko tudd ca suuratul ahzaab naan yéen ñi gëm yàlla bu leen mel ni ñi nga xam ne azaw Muusa bu leen mel ni waa banu Israa'il ca ñaaw waa banu Israa'il ña ci loroon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam fii wax yi kaddu yu ñaaw yañ doon teg ci deram kon nag suñu bu yonent bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalekul keroog ba Seydina Muusaa leen wax alayhi salaam ne waaye yéen samay ñooñ lan moo tax ngeen may lor dëkk ci di ma lor waqad ta'lamuuna ta xam ngeen dëgg-dëgg an nii man nii rasuulullahi ilaykum ndaw li yàlla laa bu mu yónni ci yéen falammaa zaahu ba nga xam ne ci lañu jéng malgré lii mu leen wax waaye ñu jéng dëgg jéng continuer ci nuur ci bàkkaar yiñ ne woon ak wax yu ñaaw yiñ ne woon suñu borom ne azaaga allahu qulubahum suñu borom jengal seen xol yi ñu wëllif dëgg wallahu te borom bi laa yahdi nekku fi di génne di gindi alqawma nit ña nga xam ne alfaasiqiina dañoo génn topp mu ne wa id qaala fàttalakul ba léegi la rasulullah sallallahu alayhi wa sallama id qaala ba mu waxee kan isa ka nga xam ne mooy yonent bañ naan isa ibnu maryama di doomi ndaw sañu naan maryama mu ne yaa bani israila eh, yéen waa banu israil ndax moom ci ñoom it lañ ko yónni waaye li mufassiruna yi di wax rahmatullahi alayhim comme que amu fa baay ndax moom amul baay moo tax waxul ni Seydina Muusa ne yaa qawmi ndax kanaan samay ñoñ daa fekk nga am fa baay moom nag comme que amul baay looloo tax mu leen di woowe ne yaa banu israil eh, yéen banu israil inni rasulullahi ilaykum man mii a Isa ibn Maryam alayhim assalatu wassalam da ndawul yàlla laa bu mu yónni ci yéen musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra dama ñëw nag di dégg di dëggal téere bi ma fi fekk mu jiitu ma fi di tawraat bi ñu wàcce woon ci sayidina Musa alayhi salatu wassalam wa mubashiran di bégle sama gannaaw bi rasulin ci beneen yonent boo xam ne yati mu ngi ñëw min baadi sama gannaaw ismuhu turam ahmadu mooy ahmad ana mooy sayyidina Ahmad mi kooku mooy sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ndax Ahmad mooy moo ki dàq sant ñépp waaw moo dàq sant ñépp te moom lañ gën a dàq sant ci kaw suuf kooku mooy Ahmad mooy sayyidina Muhammad loolu la leen béggala woon falamma jaa'ahum bil bayyinaat loolu sayyidina Isa waxoon kooku mu leen doon bégal muy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ba mu leen dikkalee ak preuve yu leer yi wane ne moom mii la doon wax qaalu ñoom yahuud ñu ne hada ak chrétiens yi hada lii daal kii daal nekkul lu dul sihrun lii daal mu fi yëndéeg moom nekkul lu dul jabar mu mubiin boo xam ne bu leer la ñu weddi suñu boroom ne waman azlam wana kan moo dàqa tooñ wala waman azlamu kenn dàqula tooñ mimman iftara ala allahi kadiba ki nga xam ne day duural boroom bi yoo xamante ni du dëgg ot na teg ay naram ba pare ne borom bi de moo leen ko wax wa huwa ta kooka kat yudaa ñu ngi koy woo ilal islam yi naan ko kaay jébbalu te tuub te dugg ci l'islam wallahu la yahdi al qawma adh te borom bi nag nekk fi di gindi nit ña nga xam ne ñoom ay tooñkat lañu ay bokkaalekat lañu suñu borom ne na ñoom li ñu namb mooy li yutfi'u nuurallahi li ñu bëgg mooy ñu fay leeru leerug yàlla gii di yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye li ñu namb mooy fay leer ak yàlla gii di lislaam bi afwaahihim jaare ko nag ci seen kàddu yeeg seen wax yu ñaaw yeeg seen plume yi ñuy bind ak seen journaux yeeg yooyale